bismillaahi rahmaani rahiim salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen juróom ak sant di leen sant itam ci wuy si bi nga xam ne war nañ leen ngeen wuy si ko te lépp ay njëriñ nag ndax wax nañ ne yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nee na juróosi saaxatin inda al ulama ahabu inda allahi juróom saatin inda al ulama ahabu inda allahi min ibadati alfi sana toog benn waxtu ci jotaayu borom xam-xam yi moo gën a sopp fa yàlla jaamu junni kon jotaay bu mel nii ah kuñ ci woo nga wisi am nay njariñ lool kon boog ni ñu ko baaxoon daa wax rek ñu déglu ko bu baax a baax te jéem a jëfe li nga xam ne moom lañu fi wax ah ndax nee nañ ko de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man salla salaata ma al jamaa wa jalasa fi xalqati al ilmi samia kalaam allahi wa amila biha ataahu llah sitta ashyaa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ba tey képp koo xam ne da ngaa julli julli mbooloo ànd ak mbooloo pare ñëw toog ci jotaay xam-xam dégg la ñu fay wax muy waare ci yàlla nga topp ko sunu borom dala jox yëpp yëf bi ci jëkk ñu ne mooy risque min al xalaal wërsëg boo xam ne nii wërsëg bu lew lay doon bi ci topp mooy yéen joo min azaabil xabri mucc ci mbëggalum bàmmeel bi ci topp mooy yoxtaa kitaabu bi yamin yi maanaam bu yowmal xiyaamee bu téere yi wadd téereem ci wetu ndeyjooram li koy ñëwee te ñi nga xam ne seen téere ci seen wetu ndeyjoor leen ñëwee mooy ñuy mucc ndax alquran dafa wax ne fa ammaa man uuti kitaabahu fa bi yaminihi fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiira wa yanqalibu ilaa ahlihi masruura ñi nga xam ne ñoom la jox seen téere ci seen wetu ndeyjoor ñoom isaab bu néew lañ leen isaab bu ko defee ñu walbati ko jëm ci seen ñoon ak kontante bi ci topp mooy jéggi siraat kalbaaxil aatu waaye du ngay jéggi بسم الله الرحمن الرحيم mbooloom mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu leen di nuyu nuyu bu lislaam di leen sant ci bi ñu fi daje yéen ñu jóg ngir yàlla ak yonent bi di bëgg a jëriñu ci guddi gi rawatina ñi nga xam ne ñu njëkk fexe waxtaan wi ñu fekk ma ci kër ga sàkk ko ci man ñooñu tuyaab ju ci ëpp ñoom la ñeel ndax ñoo ko soog gannaaw yàlla ak yonent bi fekkoon na it muy loo xam ne lu mu bëggoon di mën a def waxtu wu nekk la ndax liñ ci yaakaar ci njëriñ ci nun ñëpp ñu toll ci jamono boo xam ne ci lañ ko war a gën a soxlaa mu melaw yi jamono ji mel xam ne waroon na tax ku nekk sa jamono nga séddale ko ngay mag boo dee góor boo dee jigéen genn wàll bi nga féetale ko ci yàq sa njaboot di leen yee di leen wattandikuloo di leen di lor leen xamal melaw jamono ji ak yàq yàq yi ak liñ ci war a muccee loolu rek mooy njëriñ bi xiyar kenn du ko weesu mag mi war a tàmbalee ci yar bopp bu yaroo ba noppi xam ni muy yare njabootam ndax yar mooy indi jikko ju rafet mooy indi mucc jikko ju rafet bu yemal xiyaamee ba jaam bi taxaw ci mu boroomam ñu samp balance yi di peese jëf yi jikko ju rafet moo gën a diis leneen lu dul moom te li gën a bari ci jamono bi mu ko am dul ci ab yar tax kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wax yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ku mu doon la boo xam ne bu ëllëgee daañu ko la mu doon sàmm fu mu ruuree fu mu yàqoo la mu yàqale yépp mooy kañu koy laaj te mooy kañu jëf leen teel ci yàqu-yàqu boobu góor bi bu keneen ajuwul woon ci moom lu dul njabootam doomam ak soxnaam mooy la muy sàmm jigéen ji doomam yu tuuti yi ak ñamu mag bokk ak ñoom ci genn kër sañ leen a digal sañ leen a tere ak càmmam la jëmm ji amul kenn ku aju ci moom it cëram yi juróom-ñaari cër ñu ko suñu borom dénk ak càmm la goo xam ne ëllëg daañu ko laaj lu ci sikk te doomu aadama dafa am yu bari yu jeexital ci moom mu di béréb mu di jamono mu di ñu muy nekkal di jëflante ñoom ak di toog ak ñoom lu ci nekk am na lu muy jëf ci xol nit ki bii rek lañ ko mujjee waxtaane nit kon war na tàmm tànn gërëb yi muy dem di tànn ñi muy waxal di tànn ñi muy toogal ak ñi muy àndal mënu la tànn jamonoom waaye mën na ko jéem a xam bu ko xamee la jamono ba laaj mu jox ko bu ko joxee dana am yiw bu bari te dana mucc gërëb yi ni muy jeexitale ci nit li yàlla sàkk lépp mu ñëw ci àdduna dañoo séddalee lu ñu tuddee rawxaaniya mooy kàttanu baaxal def ko ci lépp lu yàlla bind ci kaw suuf mu am ci pàkk yi pàkk yi ëppalante ci ni mu amee ci nit ñi te nit ñi ëppalante ko mu amee ko ci jamono yi te jamono yi ëppalante ko xam ngeen ne ku juddoo woon ca France wala nga juddoo ca Allemagne sa ndey ak sa baay ak dëkk bi nga nekk ak ñi lay yar ak ñi nga xamante ni ñëpp kenn xamu ci lislaam xam nga ne ki juddoo ci réewum lislaam ndeyam ak baayam di jullit ñi ko yar di jullit ñi ko jàngal di jullit wootente nañu li ñuy wax chance kenn ki mu ko ëppale moroom ma loolu lu ko waral béréb yi ñu juddoo naka noonu ci biir réewum lislaam kër yi ci seen bopp ëppante nañu rawxaaniye maanaam ëppante nañu barkeb baaxal ëppante nañu barkeb nangu ñaan ëppante nañu barkeb jubal waaye lu mu ci doon nit ki am na ci wàll wu mu war a jëfe ngir jot ca barke booba am na melo wu mu war a mel ngir jot ca barke boobu am nga ne appareil bu dul branché ma da ko attan nañ nit yéen a ngi ànd ak waa Daahira Ahibahi Serigne Sam Mbaye Taftara Seyxul Xadim Touba te li dundam gi gàtt lépp ci la war a defar ëllëgam te ëllëg yemewul fenn traay bàmmeel ki nga xam ne ne yàgg la ndax ka njëkk a tëdd biir suuf ba léegi kenn xamul ñaata at la te daañu wax ne xaabil la ñu adam te xamuñu ndax li des ak li wéy lu ci ëpp loolu lépp te bu jeexee suñu boroom dekkal jaam ñi jóg ñoom ñëpp ku nekk génne ci sa bàmmeel di mbooloo mu xajul fenn bu ñu dekkee kenn du sol dara kenn ku ci nekk sa wewu tànk ngay xool booy dox doo dégg lu dul seen tànk yi dal ci suuf góor ak jigéen ak ñëppay jaxasoo ñu dox jëm ca bërëb ba ñuy daje fu waay mën a dekkee ci pàkk suuf yi danga dox sa àgg foofu te dox boobu ngay dox boo warul saw yiw sa bàkkaar nga yenu mu dis gann ñu àggee foofa lu taxawaay ba demee waxtaane nañ ko ay yooni yooni yoon waaye kon bu doomu aadama xalaatee li ne ci kanamam mën a nekk muy di des ci dundam te xamul lu néew la xamul lu bare xamul ëllëg la xamul tey la mu wër ko ne yàlla daf koy xisaab ci lu toll ne bën bënu ko sa wala lu ko gën a néew waxuma la ñuy aju ci moom mu war leen a war leen a jaarale yoon waaye moom ci jëmmi boppam cëram yi bëtam bi lu mu ci mas ne jàkk te muy lu ñu tere daañu ko dindi teg fële seet noppam yi lu mu ci mas a déglu tey ko ci lu dul noonu daañu ko dindi boole ca seet tànkam bi fu mas a jóg dem ci fu ñu ko tere la cay bàkkaar daañu ko dindi boole ca lee daañu seet ba kanam bi lu mës fóon biiram bi lu mu ci mës a lekk ba juróom-ñaari ndénkaan yooyu mat ñu peese ko loxoom yi gis boo xam ne gémmiñ du wax sa loxo yi ñooy wax li nga ba sa def lépp al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun sa tànk yi ñooy seede li loxo yi wax tànk yi ñoo koy seede xam ne kon mu ñoo def benn tomb bu rëcc boromam malaayka yi ñu ko booleel kii ne ci mbaggum ndeyjooram kii ne ci mbaggum càmmooñam ñuy yàlla dana leen xamal ba xamal ne nit ki xalaat li muy xalaat ci xolam dañ koy xam lu mu jëf te tuub ko ñu bind ko loolu lépp teewul kat bu duggee ci bàmmeel fu mës a dana ko bind xalimaam gi muy binde mooy baaraamu loxoom bi kayit yi muy binde mooy càngaayam li suñu borom dana ko xamal lépp mu bind mu bind ko te fekk na xolam bii xol téere la lu ñuur fàtte ak lu mu xamul te nit mës caa jaar wala mu fekki ko dañ koy bind téere la bu nekk ci biir xolam soxla adduna yi moo tax du ko mën a gis bu keroog gee day mel ni téere bu ñu ubbi mu leer ko nañ ñëpp mu xam li ci nekk lépp teewul waxtu wu nekkee la mu bindoon ca càngaay la ak téere ba nekkoon ca xol ba yépp dana nekk ci téere bu dajale lépp karogee la aji sàggan ji di wax naan maa li hada alkitaabi la yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu xaadiran wala yadlimu rabbuka ahadan karogee nit dana jaaxle dana tiit dana jàq bu téere mu waddee ba mu xool ko fekkee ni téere mi nga dal ca gannaaw kooka du ko ñuy ñee bu téere mu dalee ci noonu waaye bu dalee ci ndeyjooram walla ci kanamam kooku aji texe la keroog gee dañuy ci téere bi nga xam ne dara desul ba ci keroog bu mu juddoo yoox gi mu njëkk a yooxu ca lañu koy tàmbalee bindal ba keroog bi muy génn àdduna bu ma see wopp sax wopp ji mu wopp wonk yi muy wonk daañu ko bind keroogee danay yéemu ci téere bi nga xam ne bàyyiwul dara dara dara dara dara malaayika yi nga xam ne ñooy raqib ak atiit ay sedd lañu dañuy taxaw bu taxawee ci kanam suñu borom tabaraka wa taala ñu samp balance yi balance yi leer balance bu ci wat moroomam day yëkkati ku jëm kaw wuuteel yu adduna yi bu keroogee lu mës a tudd yàlla te ñu nangu ko jaamu yàlla bu mësa a jaamu yàlla dañu nangu ko xeet li bu mas a xeet li mbindeef ngir yàlla lépp daañu ko teg ca balance ba waaye lu mas a def itam leneen daal di ko teg ci balaas bi ñu ko peesee bu fekkee ne yem yem nañu mu mucc bu lu baax li ëppee it mu mucc a xam ngeen ne nit lu baax xam dana ëpp lu bonam ba aw yoonu àjjana nit dogale ko jàpp ci baatu mbubbam ne ko ameel nga ma xàq yoo xam ne bala ngay dem jox ma ko ndax foofu kenn du fa baal kenn dara ndax kenn amul lu la doy ku nekk la nga amoon xeet nga ko lool ah dañuy fab ca yiw wooyu mu amoon rek fay kooka bu fekkee ne amul benn yiw wala ay yiwam jeex na ñu fab ci bàkkaaroo kooka lu tooñ la ko tooñoon def ko ba baahima yi xar ba yeeg gëléem yeeg nag yi sax ku ci mas a am béjjën mbëkk sa moroom bu keroogee ka nga bëggoon daañu ko saxal jën dindi say bay jën yow mu ko mbëkkoon mu mbëkk la nu la mbëkkee woon boobaa nag lañ leen di soog a soppi ngelaw ñu naaw ndax ñoom yàlla toggu leen jëf amuñu bàkkaar waaye nag maanduk suñu borom àgg na ci lu nit tooñoon nii rek dana ko fay ku jëwoon sa moroom waxal ko baat gannaawam boo xam ne bu ko déggoon mu naqari ko da ko fay ci sa yiw nga am de boo amul jiwit da ko fay ci bàkkaaram ba ñu yëkkati jox la ndax xaq ba xaq jeex xaq ci jëma ci gën a tiis gannaaw xaqi waajur xaqi waajur nag di saayam bi ne si ko qiyaas wa qada rabbuka alla taabudu illa iyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma qul lahuma qawlan ma'rufan واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا tey ji nga xam ne moo la ëmboon ay weer yu bari ak coonoom ak tàngaayam ak ñaqam ba bi mu ci àdduna ak coonoom ak fitnaam ak xaw deew di la nàmpal di la boot nga di ko tuur ndox di ko def leneen nga bëggay màgg soo tawatee dootu nelaw fu nekk mu dem fa du wuti garab ñu seete xaq jooju mooy xaq ji gën a diis ci xaq yi moo tax sallallahu taala alayhi wa sallam ne al jannatu taxta aqdaamil ummahaati ajjana mu ngi ci suufi tànki ndey yi xaqi ndey li ñu jiital ci xaqi baay waxtu woo xam ne génn nañu àdduna te nga di leen ñaanal ñoom ñaar ni nga jiital sa yaay soog ci teg sa baay loolu dara warul ko lu dul xaq ji nga ko amee mooy coono moo gën a sonn ci yow bu ndey wee nag bàyyi ci topp moom it ci coono ndax yow yaak sa yaay yéen ñëpp ay sarfam ngeen woon te def leen a gàddu loolu itam xaq la joo xam ne du neen du naax bu xaq yooyu wéyee ndax nee ñu bàyyi mooy joxe barke yaay nag mooy joxe àjjana ak ay baayam nag ak ay yaayam seet na bu xaq yooyu wéyee xaq yi ci gën a rëy ak ki dëkkaale ndax ki nga dëkkal da nga ko lor te doo ko yëg rawatina ki nga noonool ki nga noonool da ko waxal lu bon danga am loo xam ne yoon teg na la ko ci moom te doo ko def ngir li nga ko bañ da ko xool bët bu ñaaw boo xam ne du bët bi nga ko war a xool da ko dënniirlu lu neexul dana ko dal nga bég lu neex dana ñëw ci moom du la neex loolu lépp ay xaq la ak bàkkaar yoo xam ne dañ ko lijjanti ëllëg ba tax na balonte xaq ci xew-xew bu mu mën a xew rek bu mel ne diggante bi korite tabaski koor gàmmu lu mu mën a doon rek war nañu jaam yi di balonte ci li ñu xam ak li ñu xamul ndax bu keroogee ñàkk fa yàgg gën yàgg fa ndax bu fekkee ne amee lañ lay xaq yu bari te nekk dañ koy régler ba nga <clears throat> ba nga fay la koy fa yàgg te waxoon nañu ni bis ba mel ci tàngaay ñu wax ne jant bi dañ koy xëcc ba bu ñu bëgg a bopp nit ñi yuur yi di xet xanaa lool ku ñu ko wax da nga defe ne nit bu yuuram xetee mu war a dee fekk na booba dee xewi na ndax sallallahu alayhi la sallam nee na yutaa bil mawti yawma alqiyamati ala surati kabshin amlaha fa yusbahu bayna aljannati wannaari bu keroog yow mal xiyaamee dee dañ koy sopp ba mel ne xar mu ñu wax xarum seereer womat ko ba ci diggante àjjana ak safara ñu rendi ko bu keroogee fu ñuy wax la nga xam ne miir bu xaw a gàtt la ci kaw miir ba lañ koy tëral yonent bu ñuy wax yaxya alayhi salaam moom lañuy jox paaka bu nday nit xasab bu ko defee ñu dëdd waa àjjana ñu leen ndax xam ngeen kii muy dee ñu ne waaw kii de xam nañ ko noo ngi koy barkeelu di ko gërëm di ko sant ndax moo tax nu nekk ci lii nu nekk muy àjjana jii ndax bu nu jaarul woon ci dee du ñu ñëw àjjana ñu gëdd waa safara ne ndax xam ngeen nii ñu ne subboofun wal iyaasu billahi musiba mënu dal kii mënu ko indil moom dee ndax bu nu deewul woon du nu ñëw ci lii yaxya alayhi salaam yëkkati paaka ba ba ñëpp jàll moom mu teg ko ci baatu dee rendi ko ba bobba dëgg mu wóor waa àjjana ne xéewal bi ñu nekk dootuñu fi jóg mukk ndax dootuñu dee wóor waa safara ne mbugal mi ñu nekk duñ ci jóg féet póot moom ñu leen di fóot muy seen bàkkaar yi setul wecc ba ñu mën a dem àjjana ba ko defee waa àjjana waa safara tiim mane gi bax di woo waa naan leen xool leen ndax seen leere xar kanam yi barke bi dal ci nun ndax mu jëriñ ni dara wala mu wàññi ñu suñu mbugal bu ko defee ñu gëm a xam mu mu mu ngee ñu way texee di ña di jàllar ci biir kadir ga ni doge yàpp yooyu di di ci kadir gu bax ñu ne ko ràpp ëpp te kenn xamul kañ la bu defee seytaane fa qaala seytaanu lammaa qudiya l-amru inna allaha waadakum waada alxaqi wa wa'adtukum fa axlaftukum wa maa kaana li alaykum min sultaanin illaa an da'awtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii wa luumuu anfusakum maa ana bi musrikhikum wa maa antum bi musrikhiya innii kafartu bimaa ashraqtumanii min qablu seytaane ne leen bi mu xamee ne nag yëpp sotti na soxlaatul ku mu wut a nax soxlaatul ku mu wut a texee di soxlaatul ku mu wut a jàddloo yoon soxlaatul ku mu mat a ku mu war a dawal wala ku muy réeral mbir mi jeex na fa mu bëggoon a dugg te bëgg faa woon a dem moom dong am na ñu fa àndal ba fees ñu dell mu tàmbali nag léegi nag di xuloom ñoom suñu borom ne na leen ma sa wax lépp dëgg la man nag lu ma leen ma sa wax fen la waaye nag moomu ma leen forcé wu ma leen dama leen a woo rek ngeen wuyu ma yéen la neex tey jii su ngeen boo ngeen bàyyi ma su ngeen ne boo ngeen xas ma dara du jëñ mënu ma leen fay jëlee yéen mënu leen ma fay jëlee ma ana bi musal quran bi musal xëyee inni kafartu ma ashraktum min mboolem li ngeen ma daan jaamu ak li ngeen ma doon topp nag jàppuma ci dara seen bopp ngeen fa nekkaloon lu ngeen def yéen a ko defal seen bopp du ma daal di wéy te noona gis na doomu adama kon am na noon bu mag bi ñu tuddee seytaane ndax seytaane keroog ba malaayika yi di sujjóot leen ci aadama te moom rëy dugg ko mu jàpp ne moo gën aadama ndax aadama ci ban lañ ko tabax te ban dafa lëndëm ñuul moom ci safara lañ ko bind te safara dafa leer mu dal ni moom kon moo gën aadama dal di bañ suñu borom digal ko sujjóot mu bañ xam ne keroog la ñu ci turam ca diwaanu malaayika yi yóbbu ko ci seytaane muy bàyyi jinne yi keroog nag la ñaan suñu borom ne ko dama bëgg nga may fan wu gudd woo xam ne du ma dee ba ñu ëf bufte bi ëfum ñaareel bi suñu borom ne ko bu boobaa dee day wéy waaye danaa la bàyyi ba ñu ëf bufte bu njëkk bi bu njëkk bi bu buñ ko ëffee dana tiitle tiitle boo xam ne njaa àll ci àll bi sax dañuy daw ñëw ci kër gi di laqatu ci nit ñi ndax tiit bu keroogee lu doon tooy da nga wol lu doon dund da nga dee bu tàmbalee ëff rek noppi nit ñëpp foq di sotti ku deret bu ñu ëffee benn minute rek kenn dootu mën a jóg di jóg waxuma ak di jóg taxaw ba mbir mi sotti suuf si di ko galew ngelaw ñaa ñeen fukki at dara du yëngu kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram bu keroogee nag ci ëf boobu la seytaane di deewe moom itam seytaane nag bis boobee nga xam ne ne bañ na si jot ci aadama ba suñu boroom wan ko ni génn nga diwaanu malaayika yi ba yaa ngi ci seytaane yi dal di ñaan suñu boroom kàttan mu may ko mu mën a dugg ci doomu aadama ànd ak deretam di daw di dugg ci xolam di dugg ci xelam di ko sax xalaat yi bon di ko loo jaamu yàlla bu xuloon nit mu di ko sax jëf yu bon ak tontu yu ñaaw gën a soosale seen diggante du du jubóoti mukk waxtu woo xam ne jaamu yàlla jot na mu roof tàyyeel ci sa cër yépp naqaral la ko fekk na ki koy dimbali moo di bànneex ndax nit ki bu fekkee ne topp na bànneexam seytaane taxaw te dal di néew doole néew doole googu muy néew doole lu ko dal moo ko yóbbee ndax seytaane dafa am ci jinne yi am ci nit ñi nit ñi am na si ñoo xam ne seytaane dëgg dëgg dëgg lañu te ku yóbbu mooyu leen ndax seeni lay ak seeni xalaat ak seeni jëfin mooy jëfini seytaane alquran wax na ko shayaatiinul insi wal jinni yuuxi ba'duhum ila ba'din zuxrufal qawli ghuruuran wa law shaa'a rabbuka maa qaalu fadharhum maa yaftaruuna nga xam seytaane kenn mënu ci mucc ku dul ku yàlla dimbali jullit kon amul pexe ci pexe mucc ci pexem seytaane lu dul dellu ci boromam li nga xam ne nag boo jugee ba nga dugg ci kër kër gi xaj bu soxor nekk fii daal di bëgg a tëb dal ci sa kaw nga wax ak boromam ba mu woo ko tëj ko moo lay musal ci bu fekkee da nga jéem a songoo di xeex a xaj bi mu di la màtt naka noonu la dellu ci sa borom ñaan ko kàttan mu na sa xalal la seytaane nga mun ca mucc waaye yooyu yëpp nit dafa am nuñ ko sant lu war mel bu ko melee yàlla mun na ko musal ci seytaane wala mu doya di lal ko pexe bi seytaane ci xaal boobu la alquran di waxe ne inna kayda shaytaani kaana daifan nga xam seytaane pexe moomu néew doole mu woyof la ci ñan lay néew doole mooy jëmm yi nga xam ne dañoo am ab yar yarub lislaam bu set bu sell bu mat sëkk boole ca bëgg yàlla ci seen xol bëgg goo xam ne dana woyofal coono jaamu yàlla ci ñoom dana leen may muñ bépp bànneex boo xam ne bu yàlla tere la loolu moo tax mu dellu ci njurum yar nit moo xam ca tàmbali ba ne dafa war a njëkk a yar boppam ndax kenn du ko weesu mukk yar kenn du ko weesu foo toll da nga war a am ku lay yar boo ko amul nga yar sa bopp wa baaduhum qiila lahu man addabak ay man bi iqtadayta hatta haddabak fa qaala kuntu dahra ansuru ila jahli alladi dalaaluhu qad injala summa akunu anhu dajtinaadi ba mooy jëm nga xam ne setantal na ba xam ne lu baax ak lu bon mu amum dogu ci fas yéene mucc ndax fi mu ne nit ñi koy tax a mucc gannaaw yàlla na xam béréb yi muy toog ndax xol day sàccante xol day sàccante ndax boo baaxee ba mu yàgg ngay jaxasoo ñu sàggan bu yàggee rek am luñ la fëkk bu fekkee ne itam mel noonu nga war a mel waaye yaa dem ci béréb yu baax yoo xam ne ñu nga fay gis lu baax la ñu lay wax di la warul fàtte di la xamal li nga war a xam ana ñoom seen mbéy bopp melal jub daañu la yóbbaale ca loola tax gor soo xam ne dafa juddoo béréb bi mu juddoo. xamuñu lu bon lu baax rek lañu xam ñi ko yar xamuñu lu bon lu baax rek la xam ñu jàngal ko lu baax li mu lu woon mu wattu bërëb bi ceytaane yi jekkiwaay texee di yi bërëb yi ñu yàqu ni bañ a jaxasoo ñoom bañ a ànd ñoom du xam mukk lu bon lu baax rek lay xam du bëgg mukk lu bon lu baax rekk lay bëgg kooku mooy doon borom xol bu mucc ci ay borom xol bu mucc ci ayib boo dul jaaxle dara keroog bis penc ba yawma laa yanfa'u maalun walaa banuuna illaa man ataa Allaha bi borom nee na alal ju bari du jëriñ kenn dara doom bari du jëriñ kenn dara lu dul indi xol bu mucc rek mooy am njëriñ keroog loolu la fii lañ koy fàggoo ndax bu karoogee bu ñu dekkee ba jaar ci lëndëm gu tërgoow ba sàggankat yi di wax buuf te ëpp ba ñëpp dee toog ñeen fukki at suuf si kenn doxul ñu dellu ëffaat buuf jaam ñëpp dekki kenn ku ci nekk ak meloo nga xam ne moom nga fàggu woon meloo nga meloo xol deewaale ngay dekkee ñii dañu am yére ba dara du leen manqué ñi am mbubb rek duñ am lu ñu jiital ñi am tubéy kese duñ am lu tegu seen yaram ñi bu rek ñi xaaw fale rek lañuy ñuy takk seen digg ñi dara du leen wër bis boobaa nga xam ne kenn ku sa nekk ci sa leeru ngëm mooy doon sa lamp moo lay leeral sa kanam ci ku sa yooyu ak dég yooyu buñ demee ba foofu ku naan nit dellul adduna yéen nga ànd ak waa daayira Ahiba Serigne Sam taxtar yéen sa xol xarit bu baax sàkk woon demal nga sàkku ji mu ne kooku ñaawal na ko ñaawal bu metti bu ñaaw bu naqari fadribu baynahum bi suurin lahu baabun baatinuhu fi rahmatu wa zaahiruhu min qibalihi al-azaabu yunaaduunahum alam nakun maakum qaalu balaa walaakinnakum fatantum anfusakum wa tartabtum wa gharratkum al-amaaniyyu hattaa jaa amrullaahi wa gharrakum billaahi al-gharuur fal-yawma laa yu'xazu minkum fidyatun wa laa min alladhiina kafaruu ma'waakumu an-naaru hiya mawlaakum bi'sa al-masiir ba nga xamee ne waxante nañu wax jooju ñu daal di fab miir bu tal bu kawe doxale ko seen diggante fadribu baynahum bi suurin la mu baabul boo xam ne benn bunt rek la am baatinu fii rahmat wa zahiruhu min qibali azab boo xam ne ca biir bunt ba mooy fa waa àjjana nekk yërmande yàlla nga fa waaye wa zahiruhu fa féetee waa safara min qibali azab mbugal ma la jàkkoon la jàkkaar lool yunaadunahum alam nakun maakum waa safara di woo waa àjjana ay sarax leen nu xett leen ay yërëm leen ndax ñu bokk na woon nekk nekk yéen ci àdduna ay fàttaliku leen démb alam nakun maakum xaalu balaa ñu ne ah kay walaakinakum fatantum anfusakum waaye yéen a fitnaal seen bopp wa tarabastum wartabtum wa gharratkum al-amaaniyyu hattaa jaa amrullaahi wa gharrakum billaahi al-gharuur da ngeen nekkoon di sikki sàkka di sàggan di xamtalu di daas daaslu léegi tey safara rek ngeen ngeen di jëm na ngeen wóor xam ngeen fa ngeen jëm mébét yi ngeen daan mébét mébét yi yàgg yi ngeen daan ci adduna di dàq lu ngeen di mukk moo leen war ba dee ñëw ñëw bett leen leen ci melaw ñaaw wax jurum yàlla ak si seen kaw fal yawma laa yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru tey nag mënu leen a joxe dara ba ba bu indi woon lu fees tuuf ci wurus ak xaalis bëgg koo joxe ngir mu jox leen itam doo am mukk kenn du ko nangu fal yawma laa yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru naka noonu ñi wedd yàlla ñëpp ma'waakumu naaru seenu delluwaay fa ñuy saxi mooy safar rek lu ne yooyu yëpp kon doomu aadama bi daanaka xamoon na ko fii sallallahu alayhi wa sallam nee na àjjana ko ci bëgg a dem moo cay dem safara ko ci bëgg a dem a cay dem loolu la mu tekki ne àjjana ki nga xam ne fii ci àdduna mu ngi jéem na mu demee àjjana di góorgóorlu rek ku bëgg a am tool da ngay bay ki nga xam ne mooy sonn di daan ba kanam di wuuteeg bànnee xam di muñ coono yi ak naqar yi muñ ñàkk muñ xas muñ lépp ngir bëgg a àjjana kookaay dem àjjana ki dem safara it mooy kii bëgg a dem safara mooy kan mooy nga xam ne yoonam faaliwul dara ñett nañ ma ne ci biir koor bi bërëb yi nga xam ne nañ daan togg ay ñam di ko jaay ba cëb ca bañ wóoragul bi ñu wooree ci fan yu njëkk yi rek la ñu amul njàppe waaye fan yi ci tegu yëpp nañ daan jarale ci jamono ji ñu koor te ñuy loolu lépp dara waral ko lu dul nit ki mooy sànni boppam ci àll bi mooy wàcc boppam wàcc sa bopp mooy lan mooy doo seet ñi ngay àndal doo seet fa ngay dem doo dégg wooteeb yàlla ba tiit loolu mooy màndargam ku gëm innamal mu'minuuna allazina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim alladina yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa rizqun karim ñi gëm yàlla dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne waxtu ñu tuddee yàlla seen xol yi daal di yëngu daal di am njàqare amum tiit waxtu woo xam ne jàng nañu aaye suñu borom yi muy alquran mu doon leen ak ngëm xol day set rek ak waa mën a dugg borom xol day set rek borom mën a bëgg yàlla xol day set julli mën a neex ci borom ba nga xam ne mën na koo dëkke ba faw xol day set ba tax borom su su dee woor du bëgg koor bi jeex te fu mu toll day yëg ci boppam loo xam ne xam na ne koor gee ko ko may ndax sellal gi mu ko sellal waaye ki nga xam ne seetul fu muy dëgg seetul fu muy jàllar bi ko dafa mel ne rek ñu bàyyi bi mel bàyyi bi nu mel mooy waxtu xiifee wut lu mu lekk waxtu maree wuta naan waxtu sonnee nga noppalu bu gëmentoo bëgg a nelaw ki nga xam ne itam ci àdduna bu jógee mu ngi karkari benn day liggéey ngir mu am bu ci jógee sonn noppalu rek ba jóg mu jógati di mébét mu bëgg a am bu amee nangam bu amee nangam ah bu sonnee noppalu bu xiifee fexe lu mu lekk bu maree fexe naan bu gëmentoo fexe nelaw ah xëy na bu wax sax jotee rek dana jóg dana mu jàpp wala mu tiim sànni rakka yi génn ca fa mu sëlmalee la génne julli ga du bàyyi dara ci xolam du ko xamal lenn du ko tax a yëg lenn kooku mooy dund dundu bàyyi ma de ñooñu nag bàyyi maa leen ëpp daraja ndax bàyyi muy dafa amul xel te kenn togg ko jëf li muy def lépp kenn du ko ko laaj ëllëg ki nga xam ne nag dafa am xel am bànneex xam ne dana jaar jaar jaar yu bari te ëllëg daañu ko laaj lépp lu mu jëf ba noppi teewul mu mele ni Ibrahima bi mele moo yées Ibrahima bi kon nag buñ buñ ñu dee misaal àjjana ni mu neexee ak ni mu mel lu daal di war a xam ne lépp lu baax njëgam dana war a seer kon nag bu ñu ko bëggee am na lu ñu mun laaj am na lu ñu lu war a def du ñu rek yem ci suñu bëgg-bëgg seet lanu neex lu ne ca wala lanu man rek te duñ jéem a teg suñu bopp benn coono duñu muñ dara lenn lu nu naqari bu nu moroom dëddee ñu dal ci kawam boo xamee ne melaw yi la melawoo di wéy rek bis bu xëyee day yées ndax képp ku yokkuwul yaa ngi wàññiku bis bu day ndax adduna ji mu nekk soxla yi muy toppatoo nit ñi muy waxanteel ca yooyu yëpp di leen amu ci lenn loo xam ne daf koy fàttali yàlla wala daf koy tax a tiit yooyu la nga xam ne bis bu ne mu ne ci ne ci tey ne ci ëllëg gannaaw ëllëg ba weer wi dee mu ne ba beneen weer dee ne ci ba at mi jeex mu ne ci at jeex ba at xam ngeen ne kooku mu ngi mel ne mbubb moo ko sol tey sol ko ëllëg sol ko gannaaw ëllëg ba weer wi dee nga di ko sol beneen weer de nga di ko sol di mi jeex nga ko sol beneen at dee nga di ko ba muy ati at xam ngeen ne mbubb ma dana melo woon melo woon mu doy waar melo woowu na mu mel moom la xol nit kee itam di mel ndaxte ni nga xamee ne war ngay fóot ndum mi di ko passé di ko xasal xol bi itam war nay dellu si léeg-léeg am jamono yoo xam ne dangay toog sa jotaay fàttali ko di ci sa kanam fàttali ko di ci sa gannaaw seet li nga jëf ni mu néew bu fekkonte ne rek dañ laa tëj ci béréb nela la lii kat ci lañuy fab di la jox añ ak bu ne ba mu jeex bu jeexee kat dara sësu fi mu wóor la ne kon li nga jëf mu daw la ci sa bàmmeel noonu la mel da ngay dem ba mu jeex bu jeexee da nga fay def rek danga fay des rek doo génn de féeg ëfuñu bufta bi ëfu ñaareel bi foofu ngay tëdd ana looy xewloo loolu lépp boo ko seetee nga seet li nga sa dund gi li nga ci neenal nga xam ne defuloo dara nga seet xamuloo li ci des benn bis la wala ñaar nga fàttaliku bis ba nga xamee ne ci ngay génn àdduna mu wóor la ne ki gën a bànneexu ci àdduna ëpp ci xaalis ëpp ci alal ëpp ci texe waxtu woo xamee ne tawat na tawati dee rek ba ñu wàccee ko ci loolam te dul ko ci suuf boo neex booba yëpp dara desatu ci ci lépp jeex mel ne ku ci mësul woon a jaar naka noonu mm. nit ki gën a ci àdduna waxtu woo xamee ne bii maara de itali wala iyaasu billahi jege na safara doxu téeméeri junni at rek ba genn upp ngelaw su jógee safara rek romb ko buñ ko taxawalee ne ndax mas nga am bànneex ba nga juddoo ba tey dafa naan mësula am mukk mukk mukk ni nga xamee ne itam ci gën a texee di ci àdduna fitna ju nekk dal ko coono bu nekk dal ko naqar bu nekk dal ko tawat ju nekk dal ko nit ñëpp wan ko gannaaw kenn du wax ak moom kenn du ko seeti kenn du moom ku mu jub nga daw mu nekk ci texee bi boobu ak tumuraanke boobu bis bu deewoon buñ ko taxawalee bunt àjjana ba xet gi rek xeeñ ko dana melowoo melowoo xam ne ku ko da nga koy bëgg a jaamu ndax defe ne mooy suñu borom buñ ko laajee ne ko ndax mas nga am loolu naqari ci adduna mu ne du ba a juddoo ba tey mosula am wóor la ne kon àjjana jaar na adduna gi nekk nga fi nekk lépp doo noppalu bu nekk ñu di la teg lu la naqari ndégee ay tiis nga muñ ko ngir am ko safara bu wóor la ne dara ci àdduna jër bu jëm jaar na safara wii ci àdduna sax ñu taaj la ci mu di la lakk ba nga xam te nga te safara woowe waxtu woo xamee ne bii jàmm loo nga ak safara woowe buñ la newoon nga dellu adduna ñu taal taal bi gën a bañ te la ca ba ba faw te doo génn mukk doo ko gëmee doo ko gëmee safara moom meloo na meloo woo xam ne yàlla na ko yàlla nëbb ab jaam bu ko gëm buñ ne ne kon buñ nekkee fii moom ci àdduna nga xam ne jugagun fi nga xam ne ñi fi jógee ñee nañu ne ñee koo xam ne mooy li ñu dese ci dund nga xam ne mën nañ ci ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar te ñoom mënatuñ ko mu faat leen mën nañoo yëkkati ab dërëm ci sunu alal joxe ko ngir yàlla te ñoom mënatuñ ko mu mën a jóge fii fekk suñu mbokk jullit mu am soxla wala mu jaaxle wala mu tiit ñu jóg jéggi ay jéego ngir di ko dimbali wala ngeen di ko xettali wala mu nuyu suñu nu di ko gunge te ñoom mënatuñ ko ñu ñeen ko la lépp nun te nu xam ne ca ñoom la ñu jëm te mën naa am bari na si ñoom ñoo xam ne la ñu defoon mu ëpp li ñuy def kon war nañuy dellu suñu xel suñu toll yar nag bu ma dem dellu si ci ndax mooy lépp ndax mooy lépp li ma waxe woon béréb bi li ma waxe woon jamono yi li ma waxe woon ni nit ki àndal naka noonu bu yàlla dogalee nit ki juddoo ci béréb yoo xam ne yii béréb yoo xam ne xamuñu lu bon duñ ko def la moom ci boppam fi muy mën a gaañe boppam fi muy mën a alage boppam mooy mu génn sàkku ñeneen ñoo xam ne ñii bokkuñoo ñooñu ñu yàqu bu jaxasoo ñoom xaritoo ñoom bu defee ma ngay lakk boppam ñu wax ne maam Cheikh mas nañ ko dégg fajar eh. radiallahu taala anhu muy tudd yàlla tudd yàlla kawe ko laajee mu ne ndax am dama gént waa kër gi nuróog waa dëkk bi ba nuróog ñoom mbubb nuróo mbubb du dara lu dul melo mooy nuróo ay jëf ndax ñoom suñu borom daf leen di wan li ñëwagul te ñoom ñi nga xam ne ay ruu yu bari dafa aju ci ñoom ñu war leen a xettali mucc ñooñu daf leen di itteel itteel boo xam ne fu ñu toll ñu ngi ci duñ leen fàtte seen saa loolu tax na lépp luy jëm ci ñoom daañu ko séen te buñ ko séenee daañu ko wax ngir ñu wattandiku ko bu mu seetee loolu daanu xam ne gis nañ ko fii nu nekk noo ngi ci ndax kër gi amoon na ñag ñag boo xam ne bu dëgër la musuñoo bokk ak ñeneen dara ñoo ñuróo ñoom dara nit ñu yaru lañu woon ñoo xam ne seen xol yàlla rek a ca nekk ñemewuñu woon dara ci lu neexul yàlla koo xam ne kii dafa nekk ci bérébu yàlla nekk fa ay nit yàlla génn fa demul fenn li ma ko waxe woon sànq xam lu ba mukk du ko bëgg waaye nag li ma waxe woon ne iblis noonu la bare doole te gañe nañ ñi ëpp ci nit ñi jamono ji lu nekk daanaka bu nit ñi doon junni sooy bone juróom-ñett téeméer ñi ak juróom-ñett fukk iblis laaw ni leen ci mbaalam ba génn leen ci géej gi ndax bu ñu bu ñu demee ba di damoo lu bon wala xalel di saaga saaga yu gën a ñaaw ngir di wane ne kenn yilifu ko waxtu wu demee ba nga xam ne kilifteef ñu ngi koy taxaw ci tànk dindi ko fa la yàqu-yàqu mën a yem ndax baax gi amoon dara warul ko loolu dul kilifteef boo ma saan di mag sax daa sax koo xam ne kii moo la yilif ndax ki la yilif bu la tanewul woon ci benn weti gannaaw xam nga ne moo la yilif am na yu bari yoo xam ne da nga ko rus sax ba doo ko def rawatina nag boo xamee ne yaa ngi am kilif yoo xam ne dañ lay aar ci zahir di la aar ci baatin ndax nit ki am cis laay am kilif téef moo ki ko amul lu ñu demee mu ngi mel ne garab gi sax ci àll bi ak gi sax ci kër gi ñu làkk ko di ko suuxat di ko wattandiku dara du ko laal garab gi la ci àll ba bañ wu romb xuuf nag xuuf ngelaw lu romb daaneel jur gi dëgg ci kawam léeg-léeg daay gi tàkk lakkaale ko xam ngeen ne bu ñu benn sore nañu ki nga xam ne nag amul kilifa ki nga xam ne amul kilifa mooy ki nga xam ne lépp lu jóg ci moom lay dal lépp lu jóg rek ci moom lay dal te kilifa nit ki mën na koo am jàpp ko muy kilifaam mën na koo am ba noppi bañ koo def kilifa bu ko defee doo am kilifa ndax ku amul kenn ku la war a yilifit mën ngaa joxe sa sa bopp ñu yilif la kilifteef day aar nit ni ma misaale ñaari garab yooyu ni ñu wuutee noonu la demee Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu nee na li anna man adima cheikhan murshida fa cheikhuhu cheytaan haythu qasada képp koo xam ne amuloo kenn ku lay jubbanti seytaane dong mooy sab mooy ŋàbb sab nos te xam nga fa mu la jëme kon suñuy warugar la nun borom kër nu attana dogoo attana bu suñu njaboot neewul ci lu jub du nekk nag ba ñu dëgg ba noppi lu soo koy tàmbali dañ ko war a tàmbali léegi ba dara xewagul di waxtaan ak ñoom di leen yee di leen xamal yàqu-yàqu yi jamono ji ndax boo gisee bi ñuy misaal ñetti sëriñ yooyu muy cheikhul taalim ak cheikhul murabbi ak cheikhul muraqi kenn ku ci nekk am ñetti chart cheikhul murabbi bokk na ci ay chartam nay jëmm joo xam ne xam ne jamono bi xam li bon lépp xam li baax xam lu bon li fa muy jógee xam la koy aar la cay musal nit xam dëgg-dëgg lu bon li la mu doon xam jeexitali biddiw yi ci asmaan ni muy jeexitale ci suuf si ni muy jeexitale ci xol nit ñi ak ci seen yitte ak ci seen bëgg-bëgg loolu lépp mu xam la koy fanq bu dee turu yàlla bu dee jëf ju mu leen di jëfloo bu dee nu mu leen di ñaanal wala nu mu leen di muy nenn ko seen i xol lu war la loolu bokk na ci charte a cheikhul murabbi wa man yaxsha an dikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarinun wa innahum la yasudunahum an sabili wa yaxsibuna annahum muhtadun hatta ida jaana qala ya layti bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin wa lan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fi al-'adab mushtarikun bu kaw yawmal qiyaamah yawma ya'addu zalim ala yadihi wa yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabilan ya laytani lam attakhidh fulanan khalilan bu keroogee ba aji moy ji aji dëng ji janloo la nga xam ne ñaari loxo la ko fàggu ñu dencal ko ko ba mu wóor ko ne ci lii la jëm dana dana rëcc rëcc boo xam ne gii mooy gën a wex kaani keroog dana ne aka neexoon ma jaar ci yoon wi yonent bi tëral aka neexoon diw du ma ko xam bay xaritoo moom bay ànd ak moom ndax lépp lu ma daal moo ma ko yóbbee yaa laytani ittaxadtu maa rasuuli sabiilan yaa waylataa laytanii lam attaxid fulaanan xaliilan ndax laqad dallanii ani zikri ba'da iz jaa'anii fàbbi na ma ba ma wacc njub ba ma wacc fàttaliku yàlla ba ma wacc jaamu yàlla ca ba nga xamee ne jàpp ni ne ma mën naa koo def mu ngi mel ne jamono bii lu nekk am na jëmm yoo xam ne bu ñu xamee ci yow jub sax fexe ba dëngal la rek jaral na leen lu nekk te fexe yi nekk daañu ko am yow ci sa bopp nag yaa war a am sa ma nga xam ne li bon moom bon na ba faw du baax mukk li baax tam du bon mukk bu adduna bépp àndandoon fekk nga nekk ci lu la wër ne mooy li jub ñu dee ci jéem a génne di la nax naan la li nga nekk baaxul it waruloo geesu sax sa gannaaw waruloo sax wëlbatiku wax ak ñoom da nga leen a war a xeeb ndax yaa leen ëpp poids fuuf kon doo seen morom déndu leen damaa dama nag daf cee am na ci xale yi ñoo xam ne dañuy am li tubaab di wax ak complexe complexe yi ñaare ci nit koo xam ne ci zahir defe na ne des na gannaaw moom lay dal benn ñu naan la yow da ngaa tardé nitu kaw nga kaw kaw a nga wala yow mii daal xamuloo dara ñunuloo ay taax wala ñun la yow mii ab dongo nga ko defee loolu bu la naqaree ngay bëgg a wane loo xam da nga tax ñu ne kii dee yee na boobu dugal nañ la ci musiba danga nga waroon a am personnalité bu dal ne bu bu ëpp ba ñu amee booy mën la xëcc ca la nga nekk itam yow ne ci lu baax duñ la war a mën a xëcc mukk wala war nañ la boo amee da nga war a mën dañ la war a ragal la ñu wattandiku la ndax xam ne la ñu nekk da nga leen koy ñaawalal te da nga leen di wax dëgg te da nga leen di xamal ne li ñu nekk dara du ci mujj lu dul alku fii ak fa nu jëm xeli doomu aadama yi nag lu ñu mën a nàcc ak lu ñu mën a sos ak lu ñu mën a tëral du dara loolu bu ñu ko waxee ci jamono yu nekk ñu bari war ko gëm ndax bu ñu seetee marxisme ni mu daal di demee dañu leen daal di wër ne kon lépp loo xam ne du yàllaa ko jox ab yonent mu indil ko mbindee fii ko xalaat te doomu aadama xalaatam dafa yem ci béréb ba mu dëkk cercle ba muy dundee ak la mu xam te loola jamono day dox ba weesu ko bu ko weesoo loola dootu doon dara yàlla nag li mu indi day yuy ànd ak jamono ba faw alquran a ngi nii way wu nekk xew na fi xew yi téere bu nekk ñëw na fi ba ñu fàtte ko wala ñu nit ñi song ko ay fan dellu bàyyi ko alxuraan bis bu nee lay gën a bees boo ko dee jàng bis bu ne nga di si gis loo xamul woon boo demee nag ba sa xol set boo koy jàng da ngay dem ba nga xam ne boo koy jàng mel ni yaa ngi dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko jàng nga ko dégg ci sa nos boo dem ba nga xam ne da ngay dégg mel boo koy jàng day mel na Sidna Jibril moo koy jàng nga di ko dégg day mujj nga dem ba àgg si boo koy jàng mel na suñu borom tabaraka wa taala moo koy jàng nga di ko dégg xam ne alquran wenn xaraf bu ci nekk mboolem secret bu nekk ci adduna ak alaxira mu ngi ci biir te loolu lépp suñu borom daf ko nëbb ci biir di ko leeral nag jaam yi ci kem seen dëgëru ngëm ak seen leeru xol daañu wax ne bu ñu misaalee àjjana ba noppi ñu mel daañu wax ne jullit bépp jullit bu mooy àjjana sa yaaxam yàqu na ko faw te safara képp ku ca dugg kenn mënatu la misaal sa texe ji fu mu dale ndax amul fu mu yem bu amee fu mu dale it amul fu mu yem te adduna moom dafa gàtt loo ci mën a am du dara du yàgg ndax lu yàggee yow ci sa bopp sax sa jëmm sax day ràpp da ngay toog ba mu yàgg dootoo mën a dox da ngay toog ba yàgg dootoo mën a wax bu baax dootoo mën a lekk lu bari dootoo mën dara da ngay fàtte sax la nga xamoon kon nga xam ne adduna bi ku mu war ku mu war yaa ko yaa ko xam ni mu mel ndax bis bu nekk nga gis ñu mu war gis ñoo xam ne ñii dañuy am lu nekk daal di dee jóge fi seen gannaaw daal di naax taay bis bu ne a gis nit ku tedd ba mu yàgg mu tedd du ne du ci ne gis ko li wala fi naan maam àll gaa ngoo ko mën a màtt yaatee noonu la adduna demee ndax moom lu yàgg yàgg kenn du fi sax boo seetee ñi nga xamoon ci say kenn nekku fi ak nu ñu mënoon a mel ak lu amoon nga xam ne kon lépp loo jaay mu doon benn tomb bu àllaaxira nga jëndee ko daray adduna bu doon adduna jëpp perte nga rek yi daal ni ma ko waxee woon ci tàmbali ba ne budulub yar amu fi l'islam ab yar la ndax l'islam tëral na ni nit ki war a lekke ni mu war a naane ni war a jëflanteeg boromam ni mu war a jëflanteeg moromam ni mu war a jëflanteeg ki ko féete kaw ni war a jëflanteeg ku mu féete kaw xamal ne ko ba xamal ko lay ñëw ëllëg mu ngi ci biir alquran xamal ko la weesu woon lépp ak melo wu nit mën a mel la cay mujj xamal ko it ba xamal ko la ca àlluwa ji ñu bind te duñ ko far mukk te jaam bu nekk sa wàll nekk ci lépp ngi ci alquran xamal ko ba xamal ko loo xam ne dana xam ne lii suñ borom rek a ko xam te balay feeñ bi yemal xiyaam xam ne loola yoonu jaam ñi nekku ci dal di xam ne alquran melaw suñu borom tabaraka wa taala la ay waxam la saar wu ne ci alquran suñu borom a ko njëkk jàng tabaraka wa taala xam ne alquran du mbindeef du lu ñu bind boo ko dee jàng lépp kéemaan la ndax lépp lu ci dul turu yàlla jëfi yàlla la wala aw meloom jëfam jum jëf leen teeg xeet yi fi njëkkoon ca nañu jëfe ak nam leen faye ak fa ñu mujje ak fa ñu jaar mu xamal la ne keneen ku jóg itam boo jaaree fii fa ñee jaar ngay jaar te fa ñu mujje ngay mujje muy sunnatullahi fi lazina xalaw min qablu walam tajida li sunnatillahi tabdilan mu wóor la ne jëfi yàlla jëfi yàlla nag lépp kéemaan la suñ borom ñaax na yedde ci jaam ñi nga xam ne du ñu yéemu ci jëfi yàlla wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ard yamurruuna alayha wa hum anha mu'ridun bari na ay ndaw kéew kaawteefi yàlla yu ne ci asamaan si fees dell ak yu ne ci kaw suuf ngeen di ko romb ndey joor ak càmmooñ du ngeen ko gees sax te du ngeen ci waaru mu ne day képp kéemaan gi fi suñu indi dafa bëgg jaam ñi waaru ci bëgg jaam ñi ci boo gisee bu xew-xew bu rëy amee boo xam ne mën na fëkk xolub nit l'islam santaane tudd yàlla bu ñu jàppee jant wala ñu jàpp weer loolu léegi ulamaaw yi misaal nañu secret bi ba ñëpp xam ko waaye si jamono yi gën a yàgg lu yéeme woon la lu daan tiital nit ñi dem nañ ba seeni xayaal di ko firé wet bu nekk di ci wax lu nekk loo xam ne ay xuraafaat la wute naag li am ñu ne la waxtu amee am na julli gu yoon tëral moom nga war a julli bépp boo xam ne mbir mu rëy mu diis ci bakkan yi am na ni ki nit ku dee wala béréb bu lakk wala xew-xew bu am ñu sant la nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'una yàlla dongan moom te ci loxoom la ñuy mujj dañuy dellu fa moom ñu bëgg kon lépp lu jug rek nga delloo ko ci yàlla lépp lu jóg waar la xam ne kon ni ma waxoon ne bu fekkee ne nit mu ngi faral di di xalaat li weesu di xalaat li nu jëm di xalaat diggam ak boroomam di xalaat sukuraat di xalaat tëraayu bàmmeel bu yàgg di xalaat taxawaayu saa di xalaat jéggi siraat di xalaat kër ga di xalaat xew-xew yi fa am yépp day mujj lépp gépp kéemaan gu mu gis day fees dell xolam delloo si ko yàlla day mujj lépp lu mu jis muy kéemaan ak loo xam ne du kéemaan ci nit ñi sax daf koy daal di fàttali yàlla nii sidna abubakar siddiq radiallahu anhu waxe ne musumaa gis dara lu dul gis naa ca yàlla lu ci nekk lépp lu ma gis ba ma ko daataan ci gis naa ca yàlla ba ma koy xool gis naa ca yàlla ba ma ko ba noppi gis naa ca yàlla aji waaru noonu lay deme xol bi nga xam ne suñu borom wulli ne ko ba mu mokk xol bi nga xam ne set na wecc rëy newu ci njistal nekku ci bëgg àdduna bëgg daraja nekku ci. yéen a ngi ànd ak waa añaan nekku ci Serigne Sam Mbaye tax nekku ci bañ ay nit ngir lu ñu am walla nu ñu mel nekku ci pexe fexeel nit lu bon nekku ci rambaaj nekku ci jëw nekku ci dara nekku ci lu dul yàlla xol boobu moom la suñu borom misaal allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi kamishkaatin fiha misbah المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار nuurun ala nuurin yahdi llahu nuuri man yasaa wa yadribu llahu l-amsala bi kulli shay'in alim borom xol boobu nga xam ne moo raw lampe gaz boobu nga xam ne dafa takk ba leeral li ko wër lépp nga xam ne ñam sax bu yëkkatee loxoom bëgg ko cee teg bu ñam wa lewul wala muy lu ñu jëlee fu xaraam mu daal dégg butitam yi ne maj maj maj maj yëngu wala ak siddiit ci loxoom yëngu mu xam ne ñam bi daganul bu ëbbëtee ba sex ko du ko mën a wan na borom xol bu set boobu mooy ki nga xam ne waxtu woo xam ne kàbbar na di julli da jàlloog màggu suñu borom tabaraka wa taala jàlloog arasa kursi yu jàlloog malakut jàlloog ruux yi yonent yi ak wàllu yi jàlloog ajjana jàlloog safara nga xam ne loolu lépp day gën a yokk yoolu julleem bu jullee ba sëlmal mu daal di koy wóor ne dox na mandig moo xam ne keneen ku dul moom dana ko dox téeméeri at soog koy dog moom dog na ko ci julli gi te xol boo xam ne bii boroom ragal na yàlla ne naa benn pepp ci jëfam moo ëpp doole ay angaar yi angaar yu fees ci jëf yi keneen ku demewul ne moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu yebal sayyidina Muaz ibn Jabal yaman muy àtte di jàngale lislaam daf ne ko boo ragalee yàlla dëgg tuuti ci jëf doy la tuuti ci jëf doy la xam ngeen ne fa nu jëm dara du fa doy su Abu Yazid al-Bistami doon naa ko waxtaane big rek bi nga xamee am na benn suuf yi bu ko yónnee benn sajaada ne ko ndax mu di ko jullee guddi daf ne ko xanaa xamul ne man waxtu may tëdd jaamuk waa asamaan sépp ak waa suuf sépp laay laay taxañ jeganoo ko moom lay jeganaayoo booba li ko may mooy xolam bu bu set bëcc ci lépp lu dul yàlla fees dell nag ak xam yàlla ak ragal ko ak wekk ko ak teg ko fa mu ko war a teg dafa am benn wali boo xam dafa doon wax moroomam ne ko boo gisoon Cheikh Abou Yazid Bustami moo gën nga gis suñu borom fekk wali boobu dafa ne ko man de gis mu ne ko boo gisoon Abou Yazid Bustami benn yoon moo gën ci yow nga gis suñu borom tabaraka yoon mu ne ko loolu nam mën a mu ne ko boo gisee suñu borom suñu borom daf lay feeñ ci sa maqaama yow fa nga mën a yem bu ko defee lam lay jëriñ dana xaj ci yow Abu Yazid Bustami nag boo ko see da nga ko gis ci maqamam te maqamam sa maqaama xajul xaj maqaamam xajul ci sa maqaama rey ci yoon mu ne kon danaa fexe ba gis ko bi mu koy laajte bi ñu ko nee ci gannaaw xeer wii day bu jant waxtu bu jant di fenk ci lay génne dana yéeg daj bi romb fii góor ga daal di dem waxtu woowu di ko xaar ba jant bi naan tell si Abu Yazid Bustami daal di nen tell moom di yéeg daj wa di wàcc naka mu ko ne jàkk rek daal di xaaju daanu ci suuf sedd guyi dee li waxee si Abu Yazid Bustami ni ko kii def laaj si rakk dee mu ne déedéet su nga kii suñu borom daf ko may maqaam moo xam ne daf ko ko nëbb ndax attanu ko bi ma gisee nag ci sama leer gi maqaamam feeñ ci sama biir leer gi ne man mënu gis sama maqaama waaye maqaamam moo feeñ ci sama leer gi mu jàlloog moom xajul ci xolam xolam xotti ko mu dee damaa dama ci mu ngi ci adduna dafa mel ne que liir boobu di nàmp bu xiifee dafa war a nàmp te xol dafa am dund xol dafa war di nàmp nàmp mooy lan mooy jataayu lislaam jataayu xam-xam jataayu tudd yàlla jàng alquran mooy dellu naatal xolam mooy beesal xolam moo koy son ak leer mooy far ay bi ci nekk ak sikk yi kon suñ ko mënoon waxtu wuñ toll rekk nekk ci waxtu wuñ toll nekk ci waaye nit ki waxtu woo xamee ne ci suñ ku muy waxal ci yàlla na sàkk jamonoom joo xam ne daf koy wéet di delloosi boppam ba ci soxlay adduna yi donte diir rek la ndax waxtu woo xamee ne bii mel na mu war a mel jëfi adduna yeeg lépp lu mu jëf ak jaamu yàlla lay doon bu lekkee jaamu yàlla lay doon bu naanee jaamu yàlla lay doon bu xuloo sax jaamu yàlla lay doon loolu nag nit ki def ci àgg rek nam ci àgg nag day jaar ci yoon rek ba àgg fekk ah, mbokk yi maa ne sama bopp bi dafa xaw di metti tuuti tey sant ma di fon gannaaw weer yu feeñ na ma ne woon du ñu naa fi la si xëy na dañuy fank ci bi ba beneen yoon mën nañoo mos lii tuuti rek bokk beneen yoon ñu seet bokk beneen jamono boo xam ne rek buñ ko jàppee ah, daañu fi mën a daje waxtaane si ndax du doy mukk te ah, ku ko ku ci bëgg a jëriñu dana la jëriñ kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين ñu ngi ànd ak waa daayira Ahibahi Serigne Sam Mbaye Taf Dara Seexul Xadim Touba أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين yéen a ngi ànd ak waa daayira Ahibahi Serigne Sam Mbaye Taf Dara Seexul Xadim Touba amiin yaa rabbal aalamiin وإسماعيل واليسوع ويونس آمين ومن على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم واتبعنا وهدنا وإلى آمين ذلك من شاء عباده ذلك من شاء ذلك من شاء عباده ربنا أسمعنا من آمين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان انا من ربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا امين ربنا واتنا وعدتنا الا تخزنا يوم القيامه انك لا تخزنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا امين ربنا انك رؤوف رحيم اللهم يا من امين بين مناديا منادينا امين امين يا رب العالمين لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مرضا من ناشئه ولا حاجه منه اجل ولا حسن ولا قدر ولا امور الا احسنته ولا آمين آمين كل أعداء تمر بنا قتل دام على كل شيء قادر على أسرع آمين آمين يا رب العالمين كبدا كل ما هو نقص وربنا كل ذي سعد وذي حرج ويسر كل ذي بنا نهجك شنو وقفنا زلل بطل الجن والشيطان امين اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي قد حل فقد امين امين امين اللهم وجه الكريم وعلى اله وصحبه كل نفس بألف كل امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله آمين يا رب آمين آمين يا رب العالمين waa daahira Axibaa'i Serigne Sam Mbaye tax dara yéen Seexul Xadiim Tuuba آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين آمين يا رب العالمين أحبائي سريج شامبي تحت الراية سيد الغني